kon bu soobee suñu boroom tabaaraka wa ñu jël li nga xamante ne mooy saar bu bees saar bi inshaa allahu taala moom dañu koy beral moom dong li nga xam ne mooy jusam mooy li nga xam ne mooy wàllam moom kese mooy kon moom kese lañuy gis inshaa allahu taala muy suuratul araaf ndax kat juzu bii nii mu ngi waroon a tàmbalee fa nga xamante ne woon mooy juróom-ñett fukk ba ak ak juróom-ñett foofule la waroon a tàmbalee ci suuratul Aaraaf daal di jeexe fi nga xamante ne nii mooy ca suuratul Anfaal ca laaya ba nga xamante ne mooy ñeent fukkeelu laaya ba waaye nag suñ boroom nag insha allah nañ defoon nee rek mooy comme que Anfaal lañ jëloon bee weesu te dañ doon bañ. bu ñu ko boole woon ak bii mu nekk loo xam ne day gudd lool taxoon kon ñu ne woon dañuy beral bii moom kese ab wàllam muy kon a laara moo maamaana laara buu lan mooy laara ñu ne la loolu bu soobee suñu boroom tabaraka wa taala dinañu ci gën ñëw insha allahu taala ndax turu saar bi ci biir saar bi la ne kon nag bu boobaa bu ñu agsee ci fi bu ko suñu boroom di tuddee ci biir saar bi dinañu ko gis inshaa allahu taala saar bii nag fan la wàcc boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim a am ne li ëpp ci ñoom dañu ne saar bii le saaru makkiya la mooy na makkatal mukarrama zaada allahu tashrifan wa takrima la wàcc ba mu des am ñu ne ñu jële ci mawlaana ibnu abbaas taala anhuma mu ne ba mu des juróomi laaya ya nga xam ne laa mu ngay tàmbalee ca laaya ma nga xamante ne nii ca wax ne moom borom bi tabaaraka wa taala mooy ca laaya téeméer ba ak juróom benn fukk ak ñett voilà mu ne foofu la tàmbalee léegi nag boo di ba juróomi leelu laaya yi mat am na nag ñeneen ñoo xam ne dañu ne moom mbir yi mooy ne juróom-ñetti laaya ñoo ci ñoo ci madinatul munawwara ñoo wàcc medina waaye si li ci des makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima la wàcc wallahu taala alam léegi nag saar bii nii al imaamu nnasaayi ahmadu bnu shu'ayb rahmatullahi alayhi da dafa soloo jële ci nga xamante ne nii mooy sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal dinay jàng ci julli timis suuratul Araf bi daal di koy xaaj ñaar mooy ne la njàkk ràkk bu njëkk bi nga xam ne ci kaw ñuy wax ci timis bi mu tàmbalee ko boppu saar bi waaye jàng ba ci digg bi moom léegi nag mu daal di ba en xaaj ko ñaar julli benn ñaari ràkk yu njëkk yi ñaar yépp ci suur suuratul aaraaf la ko jàngale tàmbalee ko jeexalee ko loolu nag moom xam nga ne tey moom ko fi tari woon suur waxu wala suuratul aaraaf rek ci suñu doomu jamono yii bari na ci ñun ku tari woon sabbihisma rabbikal la am ñoo xam ne fii mu ne jàpp nañ ne non imaam bi nag vraiment mu ngi génn gaam quoi ah imaam bi daal xoolal saar yu gudd yi nga xamante ne moom lay tari. xoolal mooy mu bàyyi fay qul huwallahu ahad ak yi nga xamante ne nii ñooy falaq yi waaye ñëw di nekk fi di tari ay ay ay ay ay ay ay sabbi isma rabbika ala xam nga ne kooku moos buñ ne ko woon nag kaay tay moom aaraaf la ilaha illa allah te loolu dañ ciy jàng ne li yonente bi alayhi salatu wasalaam wax te waxoon ko seydina Muaad ibn Jabal radiyallahu taala anhu wa ardah ba nga xam ne ci la jiite ay ni waaye yow yàggal lool jàng baqara am kenn koo xamante ne nii moom ci biir mbooloo mi gée la woon ndax da doon julli gée ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba pare bu demee ca fa ñam ñoñam ya daal di leen jiite sa seen jàkka ja am benn waay nag Seydina Muaad radiyallahu anhu benn jour mu kàbbaar rek dafa kàbbaar rek commencé baqara rek waa ji moom daal di sëlmal voilà daal di beru fee julleem julleem daal di dem yoonam léegi nag gars yi nag Seydina Muaz nag loolu nag daal di koy metti ko le fait que waa ji dem ba gars yi am ñoo xamante ne nii dañ doon wax naan sa waay sa est du naafiq waa ji mer na daal di dem ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy kalaame ki nga xam ne mooy Seydina Muaz mi ibn jabal radiyallahu taala anhu wa arda ne ko mu ngi nii ñun dañuy nekk ci suñu liggéey yi ba sonn daal di ñëw fii di julli léegi nag guddi jot ñu ñëw di julli ci gée léegi Muaz moom day ñëw julli yow ba pare ñëw di ñu jiite ñuy wax keroog mu commencé daal di ubbee baqara saydina rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daal di mer ba ñépp xam ne mer nañ mu ne ko fattaanu nante ya Muaaz fattaanu na fattaanu na fattaanu nante ya Muaaz ne ko moo yow ndax Muaaz ibn Jabal ndax yow da ngaa nekk ñuy fitnaal nit ñi ba tax ñuy daw diine ji di daw yi nga xamante ne nii mooy jëf yu baax yi ñëw ci jàkka yi di julli nga tari fi yow tax gaa yi daw walla ndax dootuñ sawar ndax imaam bi moom mooy de mu ubbi Baqara yi nga xamante ne saar yi gudd yoo yële te gaa yi moom moom sawaay yooyu day doy waar mu ne nag képp ku fi jiitee jiiteeti na nekk koo xamante ne nii day gàttal walla wax ko ay ay saar comme ñoom ay sa sabbihisma côté yooyu nga xamante ne nii wax ko ay ay wa shamsi wa duhaaha ne ko del tar yoo yële ba pare mu ne képp ku jiiteeti rek foo moom moom moom moom nay nay nay suuraale ñi nga xam ne ñoom lay jiite moo taxit moom alayhi salaatu wassalaam mu ne woon léeg-léeg damay dugg ci julli am yéene fas yéene guddal ko dégg benn liir boo xamante ne benn xale buy jooy ca gannaawu ndayam mooy ndayam fam ko ca gannaaw fa nga xam ne fa la jigéen ñi doon nekk loolu dañ ciy jàng ne jigéen ñi dañ doon am doom di ñëw ci jàkka ji mooy am doom amum bébé walum liir loolu moom moom tegu la xale boo xam ne sax mu ngi commencé raam loolu moom du lay nga ne moo oh, man moom jarul may dem ci jàkka ja déedéet jigéen ñi lañ doon ñëw ci jàkkaay yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi léegi nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne nag ma dégg ab liir buy jooy léegi nag ma gàttal daal di yi nga xam ne mooy yu gàtt ay alam nashrak ak ñi nga xamante ne yi mooy ara ay taak fa mooy saar gàtt yooyu daal ak ay inna ataynaakal kawsar kon nag loolu la loolu nag mooy boo gisee lii tamit nga gis ne moom tari na suuratul Araf quand même loolu lépp ci benn julli boo xamante ne nii tam timis la te suuratul Araf comme ni ñu koy gisee dafa gudd voilà dafa gudd mu tari ci xaaj saar bi ñaar rakk bu njëkk bi mu am lum ci tari beneen rakk bi mu tariwaale mu tariwaat mu dalaat fa mu deloon jën fa mu fa yemoon jeexal saar bi te loolu xam ngeen ne gudd na loolu lépp ngir wan ne mooy mbir yi loolu la mooy li nga xamante ne loolu lan la ñuy jàngal bi ak lii yonente bi alayhi salaatu wassalaam def mooy ne lenn la mooy ne leeg-leeg di guddal baax na voilà loolu sunna la waaye li nga xamante ne moo war a nekk aadaay imaam bi mooy daa war a nekk koo xamante ne nii mooy du guddal li nga xam ne mooy tareem yi voilà mooy rakkaam yi mu bañ a nekk loo xam ne tari bi day gudd muy saar yu gudd gudd loolu mooy nekk aadaam mais nag leeg-leeg baax na nag nga jël ci saar yi nga xamante ne mooy yu gudd yi loolu moo taxoon benn bés kii ne woon Seydina eh, Ubay ibn Ka'b Ubay ibn Ka'b wala non Seydina Zayd ibn Zayd ibn Thabit wala radiyallahu taala anhu wa arda comme nga xamante ne nii noonee la ko al imam al Buxaari yu rahmatullahi solo ak ki nga xam ne mbokku taalibin di al imam Abu Dawud as-Sijistaani yu ak al imam an-Nasaa'i rahmatullahi alayhim daal ki nga xam ne mooy Marwaan ibn al-Hakam nekkoon le gouverneur de Médine ta Seydina Muawiya ibn Abi Sufyaan radiyallahu anhuma moom nag marwaan bi nekkuloon saxaaba ci li gën a dëgër jamono yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi la juddu waaye nekkuloon saxaaba moom gisul yonent bi alayhi salaatu wassalaam waaye taabi'i la woon moo ne woon gouverneur Médina temps yooyu moo fa toogoon Seydina Muawiya ibn abi sufyan radiyallahu anhuma wa ardaahuma ginnaaw bi moom moo nekkoon xalifa moom ginnaaw bi seydina muawiya ak doom ji ak ñooñu ñoom ñoom ñoom ñoom ak gaa yooyu après seydina marwan moom marwan bii bokk moom dafa nekkoon ki nga xamante ne nii mujj na nekk xalifa boo léegi ñu naan omeyyad yi muy waa banu umayya dafa am ñaari branche ñu naan branche yi nga xam ne mooy côté les marwanides bu ñuy wax naan naan loolu loolu moo doon moom nii nekkee xalifa ak doomam yi léegi nag loolu la ñoom Hisham ibn Abdil Malik ibn Marwan ndax moom doomam yooyu dañoo mujjoo nekkoon xalifa ginnaaw moom Marwan moom nag bi mu nekkee gouverneur daa nekkoon koo xam ne comme que moo nekkoon moo fa toogal moo fa toogal nguur gi moom moo doon jiite moo doon jiite saxaaba yi même bu dee saxaaba yi ku gën fuuf sax voilà benn bés nag Seydina Zayd ibn Thabit alquraan yi mi nga xam ne moom la Seydina Siddiq ak Seydina Omar radiyallahu anhuma daal di woon chargé ngir mu daal di wër ci dënnu nit ñi ci këru nit ñi ak nit ñi ak fi ñu nekk ak fi ñu def alquraan yi ñu daal di koy mu daal di dajale créé benn commission ngir dajale alquraan ginnaaw ba nga xam ne xare bañ jóge woon ñu bari ci qurraa yi jàngkatu alxuraan yu mag yi faatu woon Seydina Umar ibn al-Khattab fexe woon convaincre Seydina Siddiq bi mu nee xalifa ngir ñu dajale alxuraan léegi moo kooku nag ñu ko joxoon muy Seydina Zayd ibn Thabit radiyallahu anhu mu ne Marwan Marwan nee na moom moo ma ne ma ne waa yow lan moo tax yow Marwan yow kiris ma lay gis tout le temps yow saar yu gàtt yi kese ngay tar yow Marwan léegi te man nii di Zayd ibn Thabit naa ki nga xamante ne nii mooy yonent bi alayhi salaatu muy jàng ci ci ci timis yi nga xamante ne mooy mooy saar yi nga xam ne yu ñaar yu gudd yi yu gudd yi léegi ma ne ko waa yan ñoo yu gudd yoo yële mu ne maal aaraaf suuratul aaraaf ak beneen wam na nag ci yeneen riwaay yu ne an'am dane aaraaf ak an'am kon nag nga gis ne kon mooy ne moom Seydina Zayd ibn Thabit dégg na yonent bi alayhi salaam tari ci timis araf ak anaam kon nag affaire baa ngoog loolu lépp pour wan ne lee mooy mooy li nga xam ne loolu la imaam bi waral a yàgg di def mooy di tari li nga xam ne mooy yi nga xam ne ay saar yi nga xam ne guddul yooyu ay sabbi isma rabbikal a'la ay wash-shamsi wa duhaha ak yu mel noonu le waaye nag léeg-léeg baax na mu jël ci saari yu gudd yi voilà loolu mooy à condition yi <laughs> mooy imaam bi mokkal leen <laughs> loolu yi walla iyaazu loolu yi beneen mbir xamante ni mu jara sóoraale la